kitaabi ciyaadati almaridi wa tashyiici almayiti wassalaati calayhi wa xuduuri dafnihi walmukthi cinda qabrihi bacda dafnihi wa fil baabi arraabici wal arbaciin bacda almi'a wa canhu radiya allahu tacaala canhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yaqulu yawma alqiyaama ya bna aadam maridtu falam ta'udni qaal yaa rab kayfa a'uuduka wa anta rabbul aalamiin qaal amaa alimta anna abdii fulaanan marida falam ta'udhu amaa alimta annaka law cudtahu la wajadtanii cindahu yaa bna aadam istadcamtuka falam tutcimnii qaala yaa rabb wa kayfa utcimuka wa anta rabbul caalamiin qaala amaa calimta annahu istancamaka cabdii fulaanun falam tutcimhu amaa calimta annaka law atcamtahu lawajadta daalika cindi ya bana aadam istasqaytuka falam tasqini qaal yaa rab kayfa asqiika wa anta rabbul caalamiin qaal istasqaaka cabdii fulaanun falam tasqihi amaa innaka law saqaytahu wajadta daalika cindi rawahu muslimun rahimahu llahu taala kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee te ubbi ci jotaay bi ñu génn kitaabu iyadati almarid téere bii di wax ci seeti ñi nga xam ne mooy way wopp yi ñu feebar ak toppatoo néew yi ak di leen jullee ak fekke seenu denc tey toogaal def ab diir bu ndaw fa nga xamante ne mooy ca xabru ba buñ ko dencee ba pare muy chapitre bi njëkk indi muy garab bu njëkk ci tool bi ci ci tool bi muy baabu iyaadatil marid cent quarante-quatre euh, bi nga xam ne mooy chapitre euh, wala bunt wala garab bi wax ci seeti ku feebar gisoon nañ xadiis yi ñu gisoon euh, biñ ci mujj woon gis moo doon huit cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala haqqul muslimi alal muslimi xams bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis huit cent quatre-vingt-seize hmm? fay am na benn affaire boo xam ne amaana mu am njariñ <laughs> eh, amaana mu am njariñ mooy huit cent quatre-vingt-seize ci lañ nekk nii bu ñu ko defee tey insha allah bu ñu ko paree xam nga ñaata xadiis lañu defe hein wala fàtte nga liñ waxoon Riyadu Salihin bi ñaata la mille huit cent quatre-vingt-seize xadiis Allahu akbar ñun ñu ngi ci huit cent quatre-vingt-seize kon ñaata xadiis lañuy defe mille xadiis junni xadiis nga gis ay dan nag boo mayul dootoo ma fi gisa ah. <laughs> ah yow li ñu def boobu ba léegi mille xadiis ane la waa yow ay yow itam <laughs> lu ma la waxoon au début yaa ngi fàttaliku ba ca kitaabu tawba ba ñuy tàmbali sawaay ay ay hadith dix-neuf sawaay wa an Zirr ibn Hubaysh hmm? ca baabu tawba deuxième chapitre xoolal li ñu dese woon yëpp xanaa dix-neuvième hadith lañ tolloon boobu instant bi ñu ngi huit cent quatre vingt mooy eh, eh, eh, borom bi def na ngëneelam waaw avancé nañu <laughs> baax na mille la ñu dese waaye booba ñaata ñu dese woon dix-neuf hadis ci mille ñu ngi huit cent quatre-vingt-seize alhamdulillah mille hadis xéewal la mooy mille waxu yonent bay saa ak dundam ak jaar-jaaram boo xam ne moom lañu ñu imam di présenter ngir ñu gën mën découvrir ah ah la beauté de ce prophète là de notre bien-aimé Seydina Muhammad Ahmad ibn Abdillah alayhi afdalu salatu wassalam loolu xéewal la yow est-ce que boo paree fii doo dugg ci saay imam muslim <laughs> yaa lat lat baal noonu rek après on verra <laughs> après on moom du débat bi <laughs> waaye lii c'était pour wan ne kon huit cent quatre-vingt-seize hadis bi bu ñu ko jëlee mooy mille hadis la defe ki kanam insha allahu tabaraka wa taala borom bi nga xam ne defoon nañu ñëw ba fii ah yomb na ko moos mu def ñu àggale téere bi ba mu jeex yal na ko borom bi def ci loo xam ne comme moom ci anam mi mu ko gërëme ak ni mu ko bëggee pas ñun anam bi ñu koy jaama defee jàpp ne looloo gën ci eh, mbiri jaam yi nga xam ne xamuñu dara waaw xamuñu tus li nga xam ne moom lañ reere bi sax mën nañ koo fàtte te li ñuy reere ci kanam dañ koo yaakaar képp waaye mën naa bañ a nekk sax loolu kon nag mooy yàlla na ko waroon bi nangu mattali ko comme moom ni ko gërëme comme ni ko yoneen taamala yi saar saar di gërëme eh, wallahu taala ala kon 896 lool dañ woon na nuqta la boo xam ne pour eh, wan na fan lañ toll ak li des ci kanam eh, ñu xool xam li des kon mu ne wa anahu mu ne xadis bi 896 mu ngi koy jële ci moom ba léegi mooy kan mooy Seydina Abu Hurayra mu jëloon xadis bi ñu jóge radiyallahu anhu nee na hmm? waaw gis nga ci Rabi'a ñu ngi ci Rabi'a gis nga borom bi Rabi'a rabi'a qulubina allahumma ij'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina wa ahzanina allah ah <laughs> kon mooy Rabi'a euh, deux tay le deux euh, Rabi'ul thani waaw Rabi'a ñaareel bi waaw mooy le deux tombeeg dimanche euh, six la nga xam ne mooy octobre ci deux mille vingt quatre ci atum grégorien ah ñu ngi ci la le deux rabiul awwal rabiul thani bokk ah rakku gàmm lañ koy wax wala noonu <laughs> am yooyu moom dama ci bariwut xam-xam yu wolof la ah, ba pare euh, mu nekk l'an mille quatre cent quarante six ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ngi jële ba léegi xadiis bi ci ki mu jëloon xadiis bi jiitu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allah dëgg-dëgg borom bi azza màgg na wa jalla ah azza wa jalla waaw tedd na màgg na waaw màgg na sa tedd na tedd na ta màgg na yaqulu day wax yawmal qiyaamati bésub taxawaa bi yabna aadama hmm? waaw lii day niroo xadiis yabna aadama innaka ma da'awtani ah Ah, ya bna adam innaka ma da'awtani wastaghfartani ghafartu lak ah moom wab na adam yooyu di répété wu na adam yab na adam yab na adam yab na adam wane li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy yaatuk li nga xam ne mooy yërmande yàlla ak yaa ibadi kullukum dallun illaa man hadaytuhu fastahduni yahdikum yaa cibaadi kullukum jaa'iun illaa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum yaa cibaadi kullukum aarin illaa man kasawtuhu fastaksuni akfikum ainsi de suite day niroog bi ah voilà kon mu ne Allahu akbar mooy lii lañ naan xadiisul qudsi borom bi mooy wax mu ne borom bi day wax yawmal qiyaam yabna aadam ee eh yow doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam maritu man sa borom de feebaroon naa faram ta'ud nii ba ma feebaree ñëwoo seet si ma qaala jàmbi na ko yaa rab ay sa borom kayfa a'uduk nan laay ñëwee di la seet si ngay yàlla di nga feebar ah yàlla yow di feebar ba bu doon ndeke feebaroon nga nga ne ma feebaroon nga bu ma lay seet si nag ngay feebare bu ma ñëw di la seet si bi ne waaw mooy mu koy defal <laughs> waaw euh, soril yàlla ah lii ma ko ne laa taxulu sinatu wala naw mel ni loolu ah, jàpp li nga xam ne sinatu ngëmmentu wala naw mu du càggante ne nelaw laa foo borom bi mooy mooy ato doon kon jàpp ngëmmentu nelaw wala ngëmmi du caagante ne nelaw kon nag borom woogu moom nan lay feebare ah borom bi ay ah, sama borom kay wa way naka laa lay seet see fekk nga feebar wa anta rabbul alamin te yaay borom bi mooy sori ci yooyu yëpp xaala ne borom bi ne ko ama alimta ndax xamoo woon anna abdi fulan fulan xanaa yëgoo woon ne sama jàmm tel di tudd diw diw mari da moom feebaroon na yëgoo ko woon muy mbokk moo xamoon sa mbokku diine moo xamoon nga xamoon ko mu feebaroon xanaa yëgoo woon ne moom moom feebaroon na falam taxut ba nga ko yëgee taxut hu taxul nga dem seeti ko xamoo woon ne diw feebaroon na te demoo woon seeti ko laaj la waaw ah jaam bi moom fii wane wuñ tontam waaye tontam daa leer mooy ah waaw defuma ko de waaw dëgg yàlla moom mooy liñ doon wax rek waaw di joxe la yu foo waaw xam nga ko programme yi xam nga affaire yi boo ci nekkee liggéey béeg njaboot nga yooyu doo tal dara quoi ba jekki kàggale ko nag wala ba mu wér te demoo fa jaaroo fa seet wal iyaazu billah borom ni na la ah nga ñëw yawmal qiyaam mu ne la jaam sama jaam yow mii de man feebaroon naa man fa borom te seet si wooma mu ne ko ah borom bi xanaa yëgoo woon ne sama jaam diwu feebaroon na te seet woo ko woon waaw amaa alimta ndax xamoo woon annaka kana yow law uddahu boo ko seeti woon te addina boo bee li yawmal la mooy jeex na du jamonoy jëf jamonoy fay la la nga jëf yawmu diin xanaa ne law uddahu bu doon ne ñëwoon nga rendre ko visite seeti ko la wajadtani inda di nga ma fekk fa moom allah xam nga woon lool mu tegal ko ci yabna adam eh yow doomu aadama bi waaw yabna adam oh oh yow doomu aadama bi alayhi salaam istat'amtuka falam tut'amni sakku naa la nga leel ma jox ma ma lekk waaye falam tut'amni joxoo ma ma lekk waaw sakku naa la nga nga dimbali ma may may lu ma dugal sama biir nga bañ xaala jàm bi ne ko ah ya rabbi sa borom ah borom bi kayfa naka ut'amu nan laa lay joxe ngay lekk yow borom bi wa anta rabbul alamin te waay borom bindee fi ah yàlla day lekk yàlla nan nga lay joxe ngay ngay may eh, ba ma lay jox ngay lekk borom bi ne ko ah ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'amhu ne xanaa fa yaa da ngaa xanaa xamuloo loolu laajul kii la waaye mooy xam nga bien sûr xam nga kene sama jaam néew sakk woon na la nga leel ko waaye defoo ko woon falam tut'imu am ñoo xam ne dañoo nekk ci xiif bu ñëwee nag ci saraab bi dinañ gis ne ñaan boobu laaj nga leel ko boobu du ci làmmeñ kese waaye ci xaal tamit ci la waaw état wu nit kee gis xam ne kii amul daralum yor kër amul daralum lekk waaw yaa ko gën tey xam nga ko kooku lisaanu xaalam mu ngi naan la ah sama mbokk boo ma mënee dimbali mais nag ñoom dañ lil fuqara alladhina uhsiru waaw ñoom dañoo bokk ci ñoon ñi nga xam ne ñoom yàlla kese lañ soxlaal du ñu ñëw ci jaam yi di leen di soxla waaw al fuqara moo tax ñi nga xam ne xamuñu dara te amuñu seetlu amuñu ràññee yahsibuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affuf allah ñi nga xamante ne xamuñu ràññeewuñu duñu naan dara lu dul lees leen wax ñoom buñ leen gisee dañuy jàpp ne ñii moom ñii moom ñu woomal lañ ñoo diw moom man sama souci yi moom xam naa moom moom amul benn souci foo ko romb mu ngi muuñ na nga def waa boo ko fekk mu ngi eh, fleur de vie quoi moom je crois que rek moom moom moom dañ enjoy kese lii di di di fiir kese moom daal ndekete yoo sawaay wallahi démb añul te tay jii wóoluwul ko ne dina am dara mu ngi góorgóorlu nag waaw te waxu ko kenn waa ji gis ko moom lekk ay ganaaram ay ay ay misiwim ba meel géex naan boisson ñëw naan ko waa yow sawaay yow de xam naa benn problème waroo ko am quoi toddu na ko lan di di ko non day muuñ rek waaw ah, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla waaw ah, ñu ngi sant yàlla waaw ah. kon mu ne ko kon bu boobaa dinañ ñëw te nañ taxawaat tuuti ci fii yëgoo woon ne sama jaam tel diw sakk woon na la ñenn ñi dañuy ñëw di yalwaan waaw ah ci sutura waaw ci sutura waaw ci sutura yónni benn doomam wala mu ñëwal boppam ah kër ga gis la. kër gi de dara dafa muy njaboot gi de nangam ak nangam waaw daan ko ah dara dafay amul de bu fi woon de yàlla xam na ne alors que yàlla xam na ne waxoo dëgg waaw ko mu dellu waaw waaw mu te am loo xam ne man waxuma la dara rek yow sa magasin yi fi nekk sa biir kër rek ka- ka- kii suufu garage bi foofu ngay def sa sa ration bi cinq saaku ceeb a fa tëdd nga mënoon ko jël benn ci sutura bu kenn dul yëg bàyyi ba suuf sedd ba ñëpp nga génn ndànk dem yóbbul ko ko defoo nga ne ko amoo dara te waxoo dëgg amaa alimta ak yeneen ci yalwaan taaliba bi raala bi ñoo ko demal dañuy añ mu dem yoonam waaw seeti ñeneen ñoo xam ne amaana ñoon ñu jox ko ah yabna adam ay yow doomu aadama bi amaa alimta ndax xamoo woon ne annahu ah këne istat'amaka abdi fulaan sama jaam tel ñaanoon na la nga daal di koy leel waaw waaw waaye falam tut'imu jogoo ko mu lekk leeloo ko waaye amaa alimta la xamuloo annaka law at'amta këne yaate yaa boo ko xa lii xamoo ko woon mooy mën na nekk loo xam ne waa xamu ko woon waaw mooy ndax amaana bu jullit bu xam lii moom dina tax ah dégg naa xadiis bi non man kay xanaa ma ñàkk am wala boog ma am mais pour leneen la ma utal ko ngànt loolu du sariya bañalu la lool de waaye mooy loo xamante ne nii ngir soxor képp la ak égoïsme nga xañ ko sa bokk jullit ngir toog noonu loolu mooy esprit bu bon boobu waaw ne ko xanaa yëgoo sama jaam boobee gis nga boo ko leeloon la wajadta dhalika indi gis nga yoolu leel ko doon nga ko fekk fi ma waaw yabna adam e eh yow doomu aadama yabna adam e yow doomu aadama bi waaw yabna adam e yow doomu aadama bi waaw yabna adam yow doomu aadama bi istasqaytuka falam tasqini ñaan la nga leer ma waaw naa la nga may ma ma naan qaala yaa rab am ne ko ah yow sama borom kayfa nan laa lay nàndale wa anta rabbul alamin te yaa borom mbindee fi waaw ne ko istasqaaka abdi fulaan mu ne ko sama jaam tel sàkk woon na nga leel ko nga nàndal ko falam tasah eh, defoo ko waaw ama law saqayta xanaa yëgoo ne yow boo ko leel boo ko nàndaloon jox ko mu naan la wajadta dhalika indi yoolu sa jëf joojee tay fii nga agsi ci man yawmal qiyaam doon ko fekk fi man ma dencal la ko mu ne bi rawaahu soloo na ko muslim al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam moo ko fii jiitu woon di ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah ala al-jami' al-imam Muslim ku nekk benn bërëb kese nga ko indi moom mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu fadli iyaadatil mariid mu ne haddathanii Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun mu ne nettali nañu suñu sëriñ wax nettali na ma man dong Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun sama sëriñ di Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadi rahimahullah Abu Abdillah al-Mu'addib rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Bahz mu ne ki ñu nettali mooy Bahz di Bahz ibn Asad al-Ammi Abul Aswad al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama gis nañ ko fi lu bari fan yii yëpp asbatu man rawaa an Thabit muy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahimahullah Abu Salama mm, rahmatullahi alayhi ñii ne al-Himyari mawlaahum ñii ne al-Qurashi mawlaahum ñii ne at-Tamimi mawlaahum mooy ki gën a dëgër ci jële ci Seydina Saabit te ci moom la jële an Saabitin mu jële ci Seydina Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullah Abu Muhammad rahmatullahi ala al-jamii al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Raafi' moo ko jële moom Saabit al-Bunaani jële ko ci Abu Raafi' bi Nufay' Abu Raafi' as-Saa'igh al-Madani ñii ne mooy mawla doom lu jigéenu doom bu jigéenu Seydina Omar moo doon jaati jëm ñii ne noo Layla bint al-Ajmaa la woon ñii ne mawla abu hurayra la woon rahmatullahi alayhi li mu siiwee nag mooy abu rafi' li siiwee am na nag ñu ne bon tuddul nu fa yaa nafi' la tuddoon al-adawi mawlaahum as-saa'igh al-madani al-basri rahimahullahu ta'aala an abi hurayrata moo ko jëlee sayyidina abu hurayra ad-dawsi al-yamani haafizu as-sahaabati radiyallahu ta'aala anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yaqulu yawma al-qiyaamah yabna adam maridtu falam ta'udni qaala ya rabbi kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin qaala amaa alimta anna abdi fulanan marida falam ta'ud amaa alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu yabna adam istat'amtuka falam tut'imni qaala yaa rabb wa kayfa ut'imuka wa anta rabbul aalamiin qaala amaa alimta annahu istad'amaka abdii fulaanun falam tut'imhu amaa alimta annaka law at'amtahu falawajadtahu lawajadta dhaalika 'indii yaa ibna aadam istasqaytuka falam tasqinii qaala yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabbul aalamiin qaala istasqaaka abdii fulaanun falam tasqih ana innaka law saqaytahu wajadta zaalika indii noonu la ko solo imaam Ahmad nag moom ay zamitu la doon wax foofu ah mu ne foofu da ne ah, ah, sayyidunaa Abu Hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam anillaahi azza wa jalla annahu qaala maridtu falam ya'udnii ibnu aadama waaw feebar naa doomu aadama bi daal du may seet si de wa zamitu falam yasqini ibnu aadama te mar naa maroon naa de doomu aadama bi nandaluma fa qultu ah, ma ne atamrodu ya rab ma ne ah borom bi ndax di nga di nga di nga di nga di nga feebar ah, qala yamrodu al abdu min ibadi mimman fil ard fala yu'ad waaw mu ne kenn ci sama jaam yi day feebar ci kaw suuf kenn du ko seeti waaw wallahi yaa falaw aadahu gis nga bu ko doomu aadama bi demoon seeti alayhi salaam kaana maa ya'uduhu lii la mu ko seetee man lay ñeel mooy maa ko koy fay lu may nangu la dencal ko ko daal di koy retrouver fay ko waaw wa yazma'u fil li hmm. di gis ay jullit yoo xam ne ñu ngi yoon lu ne di pasar pasaree alal yi ci àddina bi waaw waaw di yàq alal di yàq ay yekk fu ne waaye ñooñu ñu bàyyi leen fële park leen mel waaw wa yazma'u fil ard fala yusqa waaw sama jaam day mar nekk ci kaw suuf mar kenn kenn kenn du ko nàndal falaw suqiya kaana ma saqaahu li tay bu ñu ko nàndaloon aj kak ko defal aj boo gee yoolam lu rafetam lool mu def man lañeel borom bi maa koy péeta maa koy fay allahu akbar nii la ko al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alal jami daal di indi allahu akbar allahu akbar xadiis bu rëy gi ginnaaw kon taxriij bi nii ñu taxaw ci astuut moom lañ doon wax jotaay bee ñu génn ne gis nga këy buñ jëfe woon li ñu xam ñenn ñu xamuñu ko ñenn ñi xam nañu ko këy buñ doon jëfe li ñu xam la sayyidatu Aysa waxoon taabi'i taalibi saaba ba ñëwoon di ko laaj ay masala rek mu koy wax waaw mu ne ko waa diw benn bés yow est li nga xam yépp yaa ngi koy jëfe waa ji xaw a am benn kii mu ne ko teeñee na moytu di dajale layu yàlla yi ci seen kaw li ñu xam nañ ko jëfeegul waaw nañu ko jëfe bala ñuy amal nga ni ne di dajale ay xam-xam yoo xamante ne jëfewuñu li ñu jot a xam jëfewuñ ci tus dara waaw waaw kon loolu lu grave la hadis bi lëkkaale mag buntu bi deuxième jàngat premièrement mooy mais seeti ko feebar fi ko borom bi teg seetlul xadiis bi ñetti mbir la fi yàlla wax dane doomu aadama bi la reproché doomu aadama bi feebar naa seet si woo ma xiifoon naa ñaan la nga may ma ma nga may ma ma jox ma ma lekk joxoo ma waaye maroon naa ñaanoon la nga nàndal ma joxoo ma ñetti mbir la ñett yooyu benn kese la ci wax lii benn kese la ne amaa alimta annaka law udtahu lawajadtani inda waaw xanaa xamoo ne boo seetsi woon sama jaam boobee feebaroon doon dama fekk fa moom allah yeneen yëpp danaan ah, ah, la wajadta zalika indi law at'amtahu boo ko leeloon de doon nga fekk yool boo gee ngay tukkee ca la nga def fi man waaye boo ko joxoon mu nandal ko ama annaka law saqaytahu la wajadta dhalika indi ama yëgoone boo ko nandaloon doon nga fekk yoolub nandal da nga nandal sama jaam yool bi fi man fenn kese la ne man ngay fekk foofee boo fa ñëwoon mooy ci feebar est que borom bi daa am makaan daa am bërëb ba mu nekk déedéet moom laa taxsuruhul jihaad côté yi wàll yi du moom mooy peeg lépp la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar mooy peeg bët yéeg yëf yi mënuñu koo peeg waaye moom mooy peeg boroom bët yi ak bët kon borom bi du loo xam ne dañ koy tënk fenn borom bi daa am bërëb amul bërëb waaye dañuy xamal hein fadlu iyaadati al marid ngeneelu seeti ku feebar ba borom bi ne ka nga xamante ne moo seeti ku feebar de boo ñëwee di ko seet si diñ ma fa fekk yàlla ngay daj da ut yàlla eh ñun ñëpp nee nañ en ku nekk say discours jullit yu nekk da ne yàlla laa bëgg moom laay ut ngërëmu yàlla laay ut ngërëmu yàlla nekkul jël sa oto dem ay kilomètres di ut ngërëmu sëriñ diw de déedéet ngërëmu yàlla mu ngi sa sa frère bi nekk ak yow feebar waaw sa dëkk accord bi nga xamante ne yéen a bokk fii yéen a jëlloob miir feebar waaye mu ngi ci ki nga xam ne ki xiif fii nga koy romb ci mbedd mi amul lum lekk di fanaan ci mbedd yi waaw rawatina ki feebar borom bi nee na boo ñëwee seet ko la wajadtani inda di ma def fa moom mooy la nga bëggoon sama ngërëm di ko fa def waaw loolu lay tekki way tekkiwul rek yàlla gi ngay ñëw fekk yàlla ci biir néeg waa ji bu dee ci néeg la nekk wala ci hôpital lañ ko kii nga ñëw fekk yàlla ah, nekk ci côté déedéet déedéet wallahu ma'akum haythu kuntum ayna kuntum borom bi mu ngi yéen fu ngeen nekk mooy lan daa am ay daa dupliqué di nekk fii di nekk fee di nekk fee déedéet loolu jaama koy def te borom bi du jaam déedéet <laughs> waaw wow borom bi du jaam du jaam du jaam waaw te du koor physique boo xamante ne nii dañ daan mu ngi fii dugg fii lii tiim ko lii déedéet waaw alam tara anna allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard waaw ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bimaa 'amilu yawma al inna allaha bi kulli shay'in 'aliim suuratul mujaadila wala mujaadala xanaa xamoo xanaa gisuloo ne borom bi moo xam lépp lu nekk ci asamaan yeeg suuf amul kenn kuy déeyante ñetti nit ñuy déeyante lu dul borom bi moo leen ñeenteel du juróom lu dul moo leen juróom benneel amul lu gën suufe lim yi ma joxe wala lu ko gën bari lu dul ne borom bi mu ngi ànd ak ñoom fu ñu man di nekk ginnaaw bu ñu ñëwee yowmal qiyaam ku nekk dina la wax seen seen daje yoo yële seen la ngeen doon ruuma daal ak la ngeen doon def est lu baax la wala du lu baax lu nekk mu daal di leen koy xabaare daal di leen ciy atte yawmal qiyaam lépp la xam mooy borom beegee génn ak xam-xamam moo tax mu ne inna allaha bi kulli shay'in alim amul dara lu fàddu ci moom waaye du koor bu leen di topp ba ñi nga xam ne xamuñu juum xamuñu ñoo sori tawhid naan gis nga booy misaal yàlla ni muy àndee jaw mu ngi mel ni boo jëlee torche waaw ab torche nga nit ko fa dañ naan ah nga gis fa dal ñu naan ah torche baa ngi nii waaye tekkiwul ne lool mooy torche bi torche mu ngi déedéet loolu kalla loolu sori nag yàlla mbir mi demewul noonu misaal boobu lay sa bisaak déedéet <laughs> déedéet waaw kon lii moo am xoolal kon ndekete yoo ñun daal ñoo mën a solal suñu bopp waaw ñoo mën a sonal suñu bopp ngërëmu yàlla ñuy ut borom bi nee nañu mu ngi nii seen mbokk yu feebar investissez chez vos nañ leen di gis nañ leen di gis waaw gis nga ci riwaa imaam Ahmad bi waaw gis nga riwaa imaam Ahmad bi li mu wax allahu akbar yamradu al-abdu min ibaadi mimman fi al-ardi fala yu'aad allah wallahi lii moo am ne ci ñu bari lii mooy réalité yamradu lay feebar abdu min ibaadi benn jaam ci al-abdu min ibaadi kenn ci sama jaam mimman fi al-ard ñi nekk suuf fala yu'aad kenn du ko seeti waaw moom daal day mel ni da nga naan nii fii xanaa xamu fi kenn mel ni un soldat inconnu quelque part xanaa un soldat inconnu sax bu kenn xamul bu ko bu amee blessure gars yi dina am ñoo xam ne dinañ ñëw boog di ko di ko di ko toppatoo di ko seet ay waaye defal yàlla wala ñoo xam ne naat humanisme kese ak nit a ngi bokk waaye gars yi ñooy bokk deret seen rakk seen baay ñu gën a seen ndey ak seen baay ñooy feebar seen tànk du fa waaw seytaane def ay barrière seen diggante yoo xam ne nee nañ looloo tax duñ mënuñ faa dem parce que meroon ak mère bi non man ce qu'il m'a fait non man je je je je je waaw non non mon papa là non ce qu'il a fait voilà non man ma oh j'ai coupé tout lien avec eux je ne veux même plus je ne porte plus leur prénom leur nom voilà moi j'ai changé tout ça voilà te gisoon nañ man idda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi fa alayhi la'natullah wal malaa'ika wan naas ajma'in borom bi yoneen saa saam ne képp koo xamante ne nii day affilié wu di woote naan keneen a ko jur ko ki ko borom bi def mu jur ko wala muy boole boppam foo xam ne kan woo xam ne borom bi boolewu ko fa kooku na ko leer ne am na rëbbum yàlla ak malaaka yi ak mboolem nit ñu rawatina yonent yeeg ñi ci tegu ñu baax ñépp koy rëbb wal iyaazu billah nga ñëw wax loolu parce que am na lu leen dal loolu ñuy dund ñooy am problème waaye loolu warula tax li lay yàlla wax teg la ko loolu sa digganteeg moom la bu deful li mu war a def bu demee ci boromam boromam dina ko àtte ci loolu waaye waxu la ne moom bu deful li war a def yow bul def li war a def gisoon nañ fi xadiisu waa ji nga xam ne danoon yeneen saa salaam ah man yeneen saa salaam man nii de moom man ak sama mbokk yi daal jaaxal nañ ma waaw yonent bi sallallahu alayhi man daal sama mbokk yi dama leen di defal lu baax ñu may jiw yi euh, euh, lu bon allahu akbar ñoom daal bu ma defee ci ñoom lu baax ñoom gi lu baax lu bon lañ may euh, lañ lañ may delloo ko hein loolu yéeme na yeneen saa salaam hein inni inna li qaraba asiluhum wa yaqta'unani wa yaqta'uni wa yeneen hadis trois cent dix-huit man de radiyallahu alayka alayka salaatu wassalaam